imaam Ibnul Qayyim mu ne buur yàlla tamit da cee bëgg a ci biñ ñëwee defet bu gaaw bi début bi ngir mu wan ci ki nga xam ne li man xaala ki waa ji ne lan nughlabal yawma an qilla tey du ñu gañe ndax tuuti mu wan leen que ne anna nasra innama huwa min indihi mu yëgal leen que mais kooku ak à travers ñun ñun ñun képp koo xamante ni ci ñun dafa am dara di fëgg dënnam xamal ne buur yàlla lay xaar xamal ne warul war a demee noonu de fëgg dënn warul jaam esclave du fëgg dënn naan man man waaw waaw déedéet kon buur yàlla wan ki nga xam ne walla ñi nga xam ne ñoo ne tey duñu gañ ndax tuuti kënee ndimbal ngañaay innamaa dëgg newul fenn fenn rek la nekk te du fa jóge te ma su faa jóge huwa min indi mooy fa buur yàlla la ne moo koy jox na ku ko neex wa annahu te buur yàlla subhaanahu wa man yansuruhu fala kenn mag laa noonu ah in waaye nag wa in yaxdulkum moo leen di dimbali ginnaaw moom bu leen buur yàlla dimbalee amul kenn ku lay noonu waaw moo tax ànd ak buur yàlla daal mooy li wóor subhaanahu wa taala waaw man yansuruhu moom ku mu dimbali falaa ghaaliba la amul kenn ku la mën a nopp wa man yaxdulhu waaye képp koo xam ne da koo gàcceel gàcceel mooy lan mooy mu seetaan ko mooy da koy seetaan bàyyi ko du ko dimbali du ko rek taxaw rek di ko xool mooy da koy bàyyi noonu fala nasira lahu amul keneen ku ko mën a jàppale wóli fi yàlla dimbali ko dimbali ko ba man ngañaay man nga ne moo tax am na yoo xam ne nit xam nga nit xam nga dañ ciy nekk di sonn di sonn ndekk buur yàllaa la ca fekkul rek waaw ndax ku nekk gaa yi nga xam yépp nga ci jàppale ngir mu sotti waaye du sotti ndax la buur yàlla moo ci dugalagul loxo waaw dalaa seetaan waaye bu ci dugalee loxoom aajowul keneen di intervenir waaw kon nag mu ne te moom buur yàlla wa annahu subhaanahu huwa alladhi tawalla nasra rasulihi wa diinihi sallallahu alayhi wa sallam mu yëgalil kooku que ne buur yàlla moo méngoo dimbale ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ak diineem bi mooy buur yàlla soxlawul nit ñi awi ah loolu dafa war a leer nekkul loo xam dañ la am si loolu moom dëgg la mais dañ koo war a dund di ko dox xam ne diine jii man bu ma toogoon jàpp ne li may def ci l'islam bu dee def naa dara sax jàpp ne man lii nii en buur yàlla moom il faut ci man lay appuyer mooy kooku kooku kenn ginu koo liir riir mooy buur yàlla soxlawul mbindeef waaw soxlawul mbindeef ci dara ku foog ne nag l'islam bi ni muy doxe yow buur yàlla def na nga am loo ciy doxe loo ci taxawee ba foog ne yow fii mu ne ab pilier nga ci que yow boo bawee li ngay def mu daal walla lool mooy yow xamoo ah mukk in yasha yuzhibkum ayyuhan nas wa yati bi akharin bu ko neexoon subhaanahu wa taala mu jële fi yéen nit ñépp indi ñeneen waaw kon buur yàlla c'est way les soldats de Dieu lool walla jundullah mais loolu buur yàlla soxlawule na ah. ñoom la bëgg a defar jaare leen ci loolu boole leen ci ci mbooloo mi nga xam ne ñooy doxal diine ji ñooy yëkkati kalimatu laa ilaha illa allah li takuna hadhihi al kalima hiya al ulya loolu buur yàlla honneur la ngëneel la laa fawqahu fadlun ngëneel féetawu ko kaw mu boole la ci ñi nga xam ne ñooy jàppale diine ci wàllu xam-xam ci wàllu doole ci wàllu xalaat ci wàllu jële sa sa jot ak sa lépp di ko ci def waaw boo demee nag ba jàpp ne man je vais laisser parce que nit ñi da ngay waaru quoi nañ yow mooy yow xamoo ko ngay jëflanteel kuy jëflanteeg buur yàlla tu dois être sûr dangaa war a yow tëx muuma daal euh, silmaxa ci li nga xam ne mooy critiques yi ñu lay def à ton encontre yooyu yépp ko war a fàtte waaw lu la ci dal mel ni protection nga yor day dal rek war daal nga sant yàlla te di leen ñaanal buur yàlla gindi la te gindi leen kon buur yàlla xamal gaa yi ne leen ndimbalal yonentam bii sallallahu alayhi wasallam ak diineem bi oh, huwa alladhi tawalla moom moo ko moo ko mé moom moo ko chargé waaw moom ni dara waru moom moo ko chargé wu waaye laa kasratuhum allati ajabatkum de bo du bu du càggante ne seen bari bi ngeen bari ndax quatorze mille wala douze mille wala dix mille bo dix mille plus deux mille mutallaq ki turaqaaw yi ñi tuub Makka wala douze mille plus deux mille yu turaqaaw yi ngeen di quatorze mille ngeen jàpp ne bari ngeen ba ne lan nuxla bal yow ba ngeen la buur yàlla wan leen bi ngeen ñëwee waa Hawazin rafal leen ñu daw wan leen nekkoon mbir mi ndimbal bi ndeke neewul ci bari waaye ah, bi leen yéem ndax fa innaha lan tughni ankum shay'an ndax bariwaay boobu jariñu leen dara mais bu leen doon jariñ dara kay kon du ngeen ñëw Hawazin rafal leen ngeen daw xanaa ah. kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira bi idhnillah wallahu ma'a sabirin yoon la kuréel bu ndaw xalabat daal di noot fi atan ab mbooloo kuréel boo xam ne kasiira bu baree baree bare loolu ñoo xam nañ ci dara badar badara ngoog badara ngoog waaw badar mooy meilleur exemple ci loolu wur yàlla nag mu ngi ñi nga xam ne muñkat yi nga xam ne seenu ndimbal teguñu ko ci ci ci effort yu ñuy def xam nga loolu nga ne ma ma ne la may ma on va développer un petit peu lu ndaw ah insha allah mooy ne gis nga fii danga naan cadre xare bi la mais mooy yow en tant que jaamu yàlla bés boo jàppee ne bés boo jàppee ne ndimbal gi la yàllay dimbali ci say effort la jóge say effort a tax ba boo defee boo nekkee buur yàlla xéewal la ngay def ay ay tiyaaba di def jëf yu baax ngay yëg ci sam xol ne man damaa gën a jege yàlla bu la yàlla seetaanee nag nga xaw a tarxiis def loo xam ne lu baax lu baaxul nga jàpp ne dangaa gën a sori yàlla mooy yow xamagoo wallahi xamagoo parce que yow foofu boo seetlee bu baax mooy yow pour yow sa relation buur yàlla lenn la mooy yow say jëf moo koy conditionné affaire bu xaw a sew la boo xam ne euh, à à première dégg tem nit ki ne non non non si si moo koy conditionné non non buur yàlla bul yaakaar ne sa jëf yi mooy conditionné li ñu lay defal déedéet déedéet innal fadla li alansaar yoo xam al mannu wal fadlu lillahi wa du samay effort bu ma yàlla dëppalee may def lu baax moom lay ñaan mu dëppale mu may def lu baax alhamdulillah bu ma bu bu seetaanee bàyyi ma ma tarxiis def loo xam ne da koy tere du ma yëg ne damaa gën koo sori de mais damay dawaat delluwaat ci moom waaw damay dawaat delluwaat ci moom di tuub ci moom te loolu damay wan ne man jaam ndax di def lu baax tout temps te en général doo def lu dul lu loo xam ne doo gis ne lii nii may jëf safaan la bàkkaar la dina yóbbe ñenn ñi am na ñoo xam ne iblis foofu la leen di jaare waaw foofu la leen di jaare gëm loo leen ne ñoo gën ci kaw suuf ñu xeeb seeni maas ku ñu gis xeeb la ku ñu gis ku ñu gis xeeb la ku ñu gis rek xeeb la jàpp ne ñoo la gën parce que ñoom ñu ngi def yow defoo waaw loolu ku ñu gis xeebal la la nga yor am na ñoo xam ne fii mu ne daa moo leen dal parce que loolu ab kii la nu mu tudd benn virus la boo xam ne bu bona bono bon bu mën yàq boo xam ne fattaaka ça décime les gens waaw mooy ne man euh, te lool gis nga boo xas bu la xasee feebar boobu duggee mooy xeet nit ñi waaw ba mu jug yow dangay jàpp ku ku laaj dara rek danga naan nii kii moo ko tey pourquoi xamu ko comme man ni ma ko xamee waaw pourquoi man bi may jàng fan la ne woon bi may gëstu ana fan la ne woon mooy yaa ngi commencé di nit parce que jàpp nga ne yow sa effort yooyu yële moo tax nga am lii alors que c'est pas ça c'est pas waaw mooy yow boo defee loo xam ne du noonu da lay yóbbuwaat waaw day tax nga ñëwaat xam ne yow jaam nga ndeke malgré li ngay def yépp ah lii la buur yàlla moo tax kii nga xam day def bàkkaar di kii di delluwaat ki tuub gu buur yàlla jéggal ko mu ñëwaat defaat mu jéggalaat ko buur yàlla nee bu yonent ko abdi sama jaam de def na bàkkaat abdi yàlla mu am na lahu rabba yaghfiru dhunub sama jaam bi de xam na ne aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam xam na ne am na borom boo xam ne li muy def ci ñaawteef lu mën di moom de mën na koo far man na koo baal waaw après muy mujj mu ne ko nag léegi jéggal naa loo man di def waaw waaw loo man di defati kon moom jéggal naa ko parce que xam ne ne moo nga am yaqin ne man jaam laa damay def ay erreur waaw kon mooy yow boo yaakaaree ne sa jëf yi ngay def sa jàng alxuraan gi moo tax yow nga jàpp ne mérité nga dara fa yàlla mooy xamoo li ngay wax parce que yow sa yooyu noonu bu ñu ko pesé woon dëgg-dëgg ceersub aljana boo mayul doo doo doo une semaine waxuma une semaine benn jour xéewal yi yi nekk biir àjjana xéewalu nooy yi kese bu ñu ko ci defoon du mat yow doo matal ñu dàq la ne la léegi génnal àjjana parce que lañ seen doon jeex na say koppar jeex na moo tax xéewalu yàlla kese la kon xéewalu yàlla kese la kon lool yàlla mu ne nag kon seen mbooloo moom du leen jariñ dara waaw te buur yàlla dafa def ci xikmaam këne yére yi nga xam ne ñoo yére yi ngañaay hein xam nga ñan la koy jox li ala ñan la koy solal bëbbal ko seen kaw mooy ahlal inkisaar ñi nga xam ne ñoo damm ñoo mu wàcc seen bopp ci kanamu yàlla ñooñu la subhaanahu wa taala di defal yenn yaa ah. waaw booy rëy rëylu dalay bàyyi fële mais booy wàcc boo wàccee sa bopp te loolu nag wàcce sa bopp nag bokkul ak fausse modestie yi wolof yi wax ay man mu bon mii loolu moom du dëgg waa ji wax gëmu ko sax kooku xam nga gëmul lool muy wax gëmu ko parce que bu ko benn xale fekkoon ci biir mbooloo mi mu ne ko yow tata biw waaw mu ne ko ah wala tonton diw mu ne ko waaw mu ne ko yow mii ni nga saay saaye ni nga bone wallahi te xale bi doo dootu ko wax <laughs> nga gis xol bi tëb ndax bakkan bi tëb xam nga ko kon te pourtant sànq dégg nga ko mu naan man mii nga xam ne maa yées ci nit ñi mais pourtant bi ko xale bi waxee ci biir mbooloo pour moom yàq na yàq na deram kii na ko nga gis mu funki kooku koy xam nga ne kon fausse modestie la ba def est-ce que dangaa soxla foo nekk naan lu ñu wax rek nga naan ma man de maa ngi fi di doy waar rek kan moo la wax kan moo la laaj ndax dangaa doy waar mais yow ta ku la te fii mu nekk ku la ko waxoon ci jataay bu sérieux ah mais gaay yooyu gaay gaay na lu xew ñu ne gis ngeen kii ak a yéen de bu ngeen xamoon li ma xam mu commencé mer ndax nee na dañuy yàq daram ci biir nit ñi te pourtant moo ko doon waxal boppam moo tax loolu moom fausse modestie man nag sénégalais yi moom dañ koo man quoi sincèrement dañ koo man mooy ñu ëpp ci ñoom quoi koo ci gis ah daanaka néewaana nga gis nit koo xam ne ku sincère la ci ñoom waaw ku sincère la ci ñoom parce que li ñuy waxal seen bopp gëmuñu ko te bu ñuy waxal keneen loolu en général du nekk dëgg léegi finalement mooy peuple bu mel noonu lan ngay doxalanteeg ñoom c'est ça problème te boo leen ko waxee ñu mer waaw boo leen ko waxee ñu mer mais c'est la réalité fausse modestie ngay teg fële di jaay ne da ngaa wa di wàcce wàccelu loolu dañ naan wàcce wàccelu sa bopp te wàcce woo sa bopp façon loolu sax mooy façon yëkkati boppam la voilà moo tax yéere nga ñaay. loolu buur yàlla du ko bëbb du ko solal lu dul ahlul inkisaar ñi nga xam ne ñoo dam ngir seen borom waaw bu ñu ne woon seen néeg kese ni ñuy tooxloot seen kanamu borom daanaka sax mooy raw buñ newee ci biir mbooloo bi képp lay doon ndax xooluñu ndax nit ñee ngi feen newu def waaw waaw moo tax suñu borom mu ne wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'awna wa haamaana wa junuudahumaa minhum maa kaanuu yahdharuun Allahu akbar Allah Allah mooy nee na buur yàlla suuratul qasas mu ne wa nuriya wa nuriidu an namunna boo gisee ñu def yépp mooy Firawna ba ñu ko buggalee histoire Firawna ak Seydina Muusa Seydina Muusa ak Seydina ak Seydina Haaruna nag kële la doon wax alayhi salaatu ak Firawna mu ne lii lépp da koo def war nu riidu dañoo nam an namun nañu xéewale ala alladhina stud'ifu ba mu labalee Firawna ñi nga xam ne dañ leen doon néewal doole waaw mooy ñi nit ñi jàppewul dara dara dara dara te ñu nekk ci njub ñooñu la yàlla yëkkati ñu leen di niiwal doole fil ard ci misra gi ci Égypte wa naj'aluhum buur yàlla nee na mu bëgg xéewale leen yëkkati leen wa naj'aluhum a'imma ma def leen ay ñu nekk a'imma ñi nga xam ne ñu njiit yi moo tax buur yàlla ñu muy def njiit mooy wàcce seen bopp koo fi gis muy fëgg dënn mën a mën a mën bàyyi ko manaan naan mën a mën a rek bàyyi ko foofu nga xool lu muy doon après dara lu ko doon waaw mu ne wa naj'aluhum al-warithin buñ leen dofee ami a'imma mooy ñu def ñoom ñooy nekk ñi nga xam ne ñooy les héritiers les dignes héritiers te ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi nekk a'imma yi ñooy njiit yi waaw ci mbaax ci giiw wa numakkina lahumul ard wa numakkina lahum fil ard ñu jàppandal leen ci kaw suuf waaw inna lanansuru rusul lanansuru rusulana alladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumu wa yawma yaqumu al waaw buur yàlla dee na man ñooñ laa dimbali sama ndaw yi ak ñi leen gëm topp ci seeni tànk waaw ñooñu laay dimbali waan kantaa Firawna mi doon rëy rëy lu ba naan alaysa alaysa li mulku Misr alaysa li mulku Misr est-ce que du man maa moom nguurug Misr wa hadhihi al anhaaru tajri min tahti afala tubsirun ta gis ngeen fii niil bii ak ses ramifications ak lan ak ses niil bi waaw mais xanaa yéen da gis ba yépp di daw ci sama coobare ci sama suuf ah kooku doon ngand ngandlu nag mu ne wa nuriya firawna ba pare doon wax gaa yi man xamaluma leen yàlla yeneen yàlla judul man hein xamaluma leen yeneen yàlla judul man léegi nag mu ne leen comme que noonu la nag buur yàlla ne kon wanuriya na ñu wan le grand ngand ngandukat ngand ngandalukat mooy képp koo xam ne nguur a tax ngay fontoo nit ñi hmm? mooy sa firawna mooy sa misaal buur yàlla nee na ma wan ko wa nag koo xam ne poste bu mu diri bu mu am waaw ah, ne Haman poste bu mu dirigé woon bu mu yoroon ca nguur ak Firawna équivalent premier ministre mooy képp koo xam ne nguur a tax Firawnaay sa misaal képp koo xam ne yow poste boo am hein wala profession boo exercer jàpp ne yaa toog ci boppu nit ñi ku ñëw nga xeet ko ndax lan la ngay am waaye tamit wa junuudahuma lool mooy affaire u daraja kële affaire nguur la kii affaire u daraja la mooy poste yi waaye wa junuudahuma ñi nga xam ne force la ñuy jaay waaw ñi nga xam ne ñoom seenu kàccoor te ci jaay force lañ ko jaay di jaay nit ñi ne duñ seen morom di nganda ngandalu mooy seen ñaari seen armée yi ñoom Firawna ak Haamaan minhum ci ñoom ma wan leen maakaanu yaxdarun la nga xam ne moom lañ doon ragal lan lañ doon ragal mooy ñàkk seen nguur gi looloo taxoon ñu doon def lu ne ndax boo gisee li dal kuffaar yi ci ci kaw suuf lool la problème bu rëy bi ñu am ak l'islam lool la mooy dañuy bañ a ñàkk ñoom li ñu yor <laughs> mooy jë gis nga l'islam bii bu fi lawee démocratie bi day day sànku saway moo tax jaral na leen ut ay chars de combat ay avions de pilote de guerre de chasse ay f bombarder gars yi nga xam ne ñoo jéem a doxal loolu la ndax léegi way way wii bu fi lawee l'islam bu fi lawee problème am mooy loolu la ñuy ragal Firawna ak ñoom Haamaan yi lañ doon sonal Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam Seydina Haarun ak waa Banu Israël ah doorul woon dara lu dul tiitoon ñu changer li nga xam ne mooy mooy mooy système politique bi waaw mooy système man maa fi toogal yàlla yi man sax yàlla laa ana rabbukumul a'la waaw mu am ñoo xam ne ñooy caste dirigeante bi script yeeg gaa yooyu ak pharaon yeeg seen kii yi les égyptiens contre ñeegi ñeneen ñépp nekk ay jaam nekk ci seen di leen liggéeyal mooy système boobu ak di jaamu yoo xam ne seen alal yi lu ñu am def ko ci jaamu loo xam ne seen seen tombeau yeeg boo gisee léegi tombeau égyptien yi mooy gis la caaxaan yooyu yëpp feeñ na ne lii du dara ngay daal te su ñaata kam kam kam millénaire lañ ci yàq ay ay ay siècle lañ ci yàq alal yoo xam ne ci naan dañuy ay tombo aussi sëki Isiris sëki Omon ay Amon Ra ay le yooyu yëpp ñu jeexal ci liñ amoon di jaamu ñoo xam ne laa yor noona shay'a jariñuñu dara léegi <laughs> mooy nag gis nga yooyu noonu booy yooyu lañ doon def ngir protégé leen def leen loolu looloo taxoon ñu doon sonn waaw ngir bañ système boobu daal di altérer ñu daal di koy changer waaye fu mujje buur yàlla wan leen nee na wa nuriya firawna wa haamaana wa junuudahuma minhum maa kaanu yaxdaruun la nga xamante ne moom lañ doon tiit mooy seen nguur ga daw alku loolu laa leen wan finalement waaw ndax lan ñoo doon réy réylu ñële ñu doon néew doole nag buur yàlla yëkkati leen voilà kon moo tax Hawazin fii keroog ba yëkkati yëkkati ku amee buur yàlla dafa def ba hazima gi ñëw te li ci yéeme mooy ñépp la dal waaw war wa war rasulu bayna azhurin te yonent ma saa saam nekk seen biir teewul bi defet bi ñëw première bi ñépp a daw bam des sallallahu alayhi wa sallam ak ña waaw moo tax sayyidina sayyidina al-Bara ibn euh, Azib ne ana ashhadu ala rasulillah annahu lam yafir afarartum ma'a rasulillah yawma Hunayn wala beneen riwaaya ba afarartum ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yéen yow taalibe bi na sayyidina al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu wa nabi yow dangeen a daw yéen ak yonent bi alayhi salaam wala dangeen a daw bàyyi fa yonent bi alayhi salaam keroog Hunayn mu ne waaye man de albara maa ngi seede ne que ne yonent ma lay sar sar dawul de allahu akbar waaw gaaya daw léegi ñan ñoo ña fa desoon ñooñu ñooy ñi wàcc seen bopp moo tax ba ba buur yàlla di di leen dimbali hein ba leen buur yàlla di dimbali nag moo dimbali ginnaaw bam leen wanee ne mu ngi ku fi yëkkateku nii laa lay def ma seetaan gaa yi dal sa kaw ngeen dërmeelu léegi nag ña nga xam ne ñoo saxoon mooy waxoon nag ñaata la ñoog ñoom Seydina Abu Bakar Seydina Ali Seydina Omar ak ñooñoog Seydina Abbas Seydina Abu Sufyan ibn al-Harith ak ñooñoog ñooñu ñooñu nag buur yàlla nee na ñooñu noonu nga xam ne ñooñu ñi damm waaw ñooñu seen karoomu moo tax buur yàlla ñooñu la wàcce li nga xam ne mooy ak dalam mm-hmm. moo tax ñooñu la buur yàlla daal di wàcce seen ak dal waaw bi mu naan fa anzalallahu sakinatahu ah mu daal di wàcce li nga xam ne mooy ak dalam ci xolu ñi nga xamante ni mooy ñooñu mooy ña fa desoon allahu akbar te ci ñooñu gis nga nombre bi nim tuuti ci ñooñu la ndam la ndam li ñëwee ah ci waaye ci ñan ci kan rasulullah qabda bi nga xam ne moom la jël tibb bi mu tibb sànni ko shaahatil wujuh buur yàlla kon ñu xam ne lii du affaire u affaire du affaire u affaire nombre allahu akbar allahu akbar loolu ñooñu noonu ñooñu noonu la la def ci ñoom li nga xamante ne nii mooy dal bi cala nga ñaay li jaar seen xol waaw moo tax mbir yi laysa fil adadi wal udda te wallahi laqad qaala ibn rawaha haqqan <laughs> imam abdullah ibn rawaha waxat yu dëgg mooy lañ la waxoon tuddoon nañ ko ayyuha nnaas yaa qawm inna alladi takrahuuna lalladi lalladi xarajtum tatlubuun al nasru an shahaada keroog Mu'ta gisoon nañ ko demee naan yée gaa yi dañoo ñu ëpp foof foof ñii naan nañ yónnee yonent mi alayhi salaatu salaam wax ko ko yëgal ko mu yónnee ñu renfort ak yooyu ma ne gaa bu nee wala boog bu nee ñu xeex ñu xare ci noonu mu ne leen yéen samay nit yéen samay ñoñ inna alladhi takrahuna alladhi kharajtum tatlubun mais lii ngeen gis nit ñi bari ñoo tax ngeen di xalaat naa est-ce que ñu reculer ndépp wala ñu yónnee ñu indi ñu renfort mais bi ñuy génn Medina ala sakin abdol saab-saab da woon ne mooy amul ñetteel voie soit ñu gagné soit ñu nekk ay martyr loolu la woon kon nag question beneen amu fi voilà yonent bi aleyhi salaatu wa salaam keroog gis na mbir yi loolu la waaw kon mbir yi nekkul ci noonu